rahmatullahi alayhi fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalus salaati wassalaam fi kitaabu talaaq fi baabul idda an ummi salamata radiyallahu ta'aala anhaa annahaa qaalat jaa'at imra'atun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna ibnatii tuwuffiya anhaa zawjuhaa wa qad ishtakat aynahaa afanakxuluhaa faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam uqlaa marratayni aw talaasan kullu zaalika yaquulu laa summa qaala sallallahu alayhi wa sallam innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr wa qad kaanat ihdaakunna fi ljaahiliyati tarmi bilbaarati ala ra'si alhawl faqaalat zaynab radiyallahu anha kaanat almar'atu idaa tuwuffiya anhaa zawjuhaa daxalat hifshan wa labisat sharra thiyaabihaa wa lam tamassa tiiban wa laa shay'an hattaa tamurra bihaa sanatun summa tuutaa bi daabba ximaarin aw shaatin aw tayr fa tafaddu bihi fa qallamaa tafaddu bi shay'in illaa maat summa taxruju fa tuutaa ba'ratan fa tarmii bihaa fa tuutaa ba'ratan fa tarmii bihaa summa turaaji'u ba'du maa shaa'at min tiibin aw ghayrihi qaala al-musannif rahimahullahu ta'aala al-hifsh al-baytu as-saghiir wa tadluku bihi jasadaha kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy indi li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, hadith bi mujj ci buntu bi te mooy comme niñ ko waxee woon te mooy hadith bi nga xam ne mooy tëj. kitaabu talaaq muy xadis numéro cinq muy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu an ummi salama mu ngi koy jële ci sayyidatuna ummi salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat neena jaa'at imra'a dafa dikk benn euh, euh, benn jigéen ila rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ñëw ah ci ndawal yàlla li fa qaalat mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna ibnati tuufiya mu ne ko sama doom de ju jigéen tuufiya dafa faatu anha bàyyi ko gannaawam zawjuha borom këram dafa gaañu bàyyi ko gannaawam wa qad ishtakat aynaha te moom kat sama doom joo jële mu ngi jàmbat ay bëtam waaw mooy daal bët yi da koy jàmbat afanakxoloha est-ce que mën nañ koo tusngal fa qaala rasulullah nee na dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa ne ko déedéet marratayni ñaari yoon mu la ko répété laa laa déedéet déedéet aw salaasa wala sax ñett laa laa laa nooy déedéet déedéet déedéet kullu daalika loolu lépp saa bu daw si waxee rek yaqulu muy wax laa ne ko déedéet loolu loolu déedéet manu ko rek tumma qaal yonent bi ginnaaw gi alayhi salaatu wassalaam mu ne innamaa hiya arba'atu ashhurin wa ashrun mu ne innama hiya li am ba des mooy li am daal mooy hiya moom moom jëkkëram dafa génn àddina da ko war a ténj ténj di mooy bàyyi ay toile sage di toile toog bi kii woo ko maquillé woo ko poudre atam parfum yu dul jeex voilà mu ne ko innama li am na des hiya mooy tënj gi mu war a def te bés yi mu war a xaar téye ko boppam mooy arbaatu ashhurin ñeenti weer wa ashrun ak fukki fan wa qad kaanat mu ne ko te dëgg-dëgg nekkoon na ihdaakunna kenn ci yéen jigéen ñi fil jaahiliyati laata l'islam bii suñu borom bi leen di ma ko terale indi ko fii waa Quraysh ma indi ko fii laata loolu yéen fii nan la doon demee ni mu doon demee mooy jigéen ji kenn ci yéen tarmi bil baara day sànni li nga xamante ne nii mooy euh, euh, neefare voilà mooy neefare baara mooy neefare gëléem yéeg wala yooyu bàyyi may ala rasil xaw mooy bu toogee moom at la doon téye léegi nag buy génn. voilà laata ñu génn day sànni benn li nga xamante ni mooy ab ab ab neefare voilà benn ci neefare euh, ci xar yi wala bëy yi wala gëléem yi moom lay sànni voilà léegi nag bu ko sànnee euh, loolu euh, <laughs> pour wane ne daal lii nii li muy ñàkk ñàkk solo solo neefare gi ah loolu am na borom xam-xam yu ko firee noonu boo demee ci saraay léegi dina leer te ne gis nga neefare fas wala xar wala gëléem bii ma sànni li muy ñàkk ñàkk solo solo solo ah ah mooy li ma des nii un at li ma fi def. ginu la ñàkk so moo moo gën ñàkk solo ci man mooy li ma fi passé même bu dee mat na at du dara ndax ndax ndax ni ma bëgg woon sama borom kër ak ni ma jaral ba at nii ma toog defu ma dara wër dafa bàyyi tubaale toog yooyu yëpp loolu du dara ci man moom naafara bii wa yem bu ma ko comparé ak sama borom kër nga xam ne moos ni mu tolloon fi man kon nag loolu la ñuy wax nii fa qaala Zaynab sayyidatu Zaynab di doomu Ummu Salama voilà ndax moom moo nettali xadiis ba la ñu génnoon mooy ba ca kaw ba gisoon an Zaynab bint Ummu Salama bii moo ko nettali bii jële ko ci ndayam bi yaay Ummu Salama radiyallahu anha ba muy nettali xadiis ba moo tax am na ci yenn yoo xam ne xadiis bii nii ak xadiis bi mu nettali ci sayyidatu Zaynab ba la ñoom benn la voilà même bi la dafa nettali ci sayyidatu Zaynab boo demee ci ñoom Imaamul Buxaari foofale ka kitaabu talaaq hmm, loolu noonu xadiis yooyu dañ leen na rangale voilà mooy sayyidatu Zaynab bint ko jëlee ci ndayam bi ummu salama radiyallahu anhuma mu ne fa qaalat kon zaynab zaynab radiyallahu anha nee na kaanatil mar'a muy leeral affaire bi ñi yonent bi alayhi salaatu salaam waxta ndayam dégg ko ci ndayam mu ne kaanatil mar'a mu ne gis dafa nekkoon te jaahiliya lay bëgg a wax idaa tuwuffiya anhaa zawjuha bu dee ne boroom këram dafa génn àddina bàyyi ko ginnaaw daxalat hifsha day dugg benn hifsha benn néeg la boo xamante ne benn daa tukus voilà boo xam ne néeg boo xam ne bu ndaw a ndaw a ndaw voilà moon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala bokk na ci baat yi nga xamante ne nii gis na ni jar naa leeral te dina ko leeral insha allahu taala kon mu ne kon jigéen bi da doon dugg nga xam ne néeg boo xam ne bu tuuti ta xat voilà moom la doon nekk moom la doon dugg bu doon boroom këram dafa génn àddina wala bi sax mu sol sharra thiyabiha mooy li doyadi ci ay yére moom la doon sol walam tamasatiba te doonul woon laal li nga xamante ne mooy mooy neex doonul woon parfum wu doonul woon laaj li nga xam ne mooy eau de Cologne ak daal wala shay'an hatta te doonul woon laal dara luy lu koy loo xam ne lu jëm ci neex la ak loo xam ne hatta ba tamurra ba ni muy rombee bi ci moom sana mooy jaahiliya ñoom seenu peñ un an la woon mooy at nga doon peñ voilà léegi nag summa ginnaaw gi nag bu ñëwee ba at ma jeex tuutaa bi daaba ñu ëndil ko benn ab daaba benn loo xam ne bàyyi ma bu dëkk mu ne soit mu nekk ximaar man naa nekk mbaam kuy bu waree génn lii lañ koy ëndil yii yëpp ay affaire u jaahili loo xam ne ay fiiru réer yoo xam ne ñoo ko créer seen boobu ñu ëndil ndaw sax fekk ko xam ne yóbbu ko yóbbu ko fi nga xam ne benn mbaam aw saatin wala benn benn xar wala benn benn gàtt aw tayrin wala picc fataf faddu bu ko defee mu daal di ci daal di ci ah mooy <laughs> da ciy riisu moo tax al imaam ah, dina ko laal daal di ciy riisu yaramam bi waaw riisu ci yaramam bi bu baax voilà faqal la ma tastaddu bi shay mu ne nag néewaanaana mu dal di riisu daal di eh, eh, mooy jël yaram bi daal di koy xoos mel ni comme bu sa eh, yaram bi sa ginnaaw bi di di di di di nga ñëw ci benn garab wala benn mur ah nga xam ne sa loxo jotewu fa ngay ngay kii nii di ci xoosu ndaw si noonu la doon def ci bàyyi mu bañ koo ndil moo xam mbaam ne moo tax néewaana mu daal di eh, eh, eh, laal daal di raay daal di mu riisu ci benn ci benn ci yooyule illaa maata lu dul loolu la dee <laughs> voilà <laughs> summa ginnaaw gi taxruju mu daal dóor a génn nag fa tontaa ñu ëndil ko nag jox ko baara dañuy wax baara di wax baara di wax baara waaw mooy neefare lañ ko doon jox fa tarmi bi mu sànni ko ngir wane li nga xam ne moom lañ waxoon sànk jarul ñu fi ñëwaat summa ginnaaw gi turaaji mu daal di mën a dellu nag baada baadu ginnaaw gi maashaat lu ko léegi nag mooy tëy mooy wane kon nag moom léegi nag tëy njigi jeex na ko waa mu man a dellu nag ba'du ma ak min tëy lu ko soob rek ci ay parfum aw ghayrihi comme nam doon def laata jëkkër ji di gaañu lool mën na koo def voilà lii nga xam ne moom la waa jaahiliya doon def léegi nag l'islam indi du at voilà weer ñeenti weer la ak fukki fan voilà te tamit liñ leen ko waxe doon ngeen koy defe ndax yéen gënoon naa tar ci yéen ñëw al asam al al hanafiya samha ñëw yombalal leen lii ngeen bëggaat ci def leneen déedéet yonent leen saa saa moo tax mu bañal ndaw si loolu le léegi naan imam Abdul Ghani mu gis ne fii am na baat yoo xamante ne jar na leeral mu ne al mooy bi ngeen dégg ci hadith bi mu ne alxibsu mu ne al baytu al baytu saghir mooy néeg bi nga xam ne néeg bu pukus la bu tuuti la wala taxat wa mu ne kanta wa tafaddu baat bi ngeen dégg wa tafaddu mooy tadlubu bihi jasadaha mooy ndaw si da ciy riis daal di ci xoos <laughs> jasadaha yaramam daal di ciy wéeru di ci di ko di ko di ciy riisu voilà mu ngi noon kon lii mooy hadith bu mujjoon ci buntu bi waaye ci téere bi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi nag fii benn xadis boo xamante ne nii muy téere bo téere bu bees muy téere boo xamante nii bu bees la moom la yenn moom al imaamu Abdul mu ne kitaabul li'aan mooy ci euh, version yi ñu euh, mooy euh, numéro numéro onze voilà xadis numéro non non non non tu téere <laughs> voilà ci ñi ci téere yi téere numéro onze voilà téere numéro onze moo nekk nii kon nag mu ne mu ne an abdillahi ibn umar radiyallahu anhuma anna fulaan ibn fulaan qaal ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kayfa yasna' in takallama takallama bi amrin 'azim wa in sakata sakata ala mithli dhalik qaala radiyallahu anhu fa sakata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam falam yujibhu falamma kaana ba'da dhaalika ataahu faqaala radiyallahu anhu inna alladhii sa'altuka anhu qad ibtuliitu bihi fa anzala allahu tabaaraka wa ta'aalaa haa'ulaa'i al-aayaati fii suurati an-nuur walladina yarmuuna azwaajahum fatalaahunna alayhi wa wa'adahu wa dakkarahu wa axbarahu anna adaaba ad-dunyaa ahwanu min adaabi al-aaxira faqaala laa walladii ba'asaka bil-haqqi maa kadabtu alayhaa summa da'aahaa fawa'adahaa wa dakkarahaa wa axbarahaa anna adaaba ad-dunyaa ahwanu min adaabi al-aaxira qaalat laa walladii ba'asaka bilhaqqi innahu lakaadib fabada'a birrajul fashahida arba'a shahaadaatin billaahi innahu lamina as-saadiqiin wal-xaamisa anna la'natallaahi alayhi in kaana minal kaadibiin summa tannaa bil-mar'a fashahidat arba'a shahaadaatin billaahi innahu laminal kaadibiin wal-xaamisa anna ghadaba allahi alayha in kaana min as-saadiqiin thumma farraqa baynahumaa thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam allahu ya'lamu anna ahadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ib salaasa wa fii laf laa sabiila laka alayhaa qaala yaa rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam maali qaala sallallahu alayhi wa sallam laa maala lak in kunta sadaqta alayha fa huwa bimaa istahlalta min farjiha wa in kunta kadabta alayha fa huwa ab'adu laka minha kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi kon ci kitaabul li'aan téere bi kon kitaabul li'aan mooy kitaabu téere al-li'aani mooy li yoo xam ne mooy rëbboo moom lañ naan rëbboo mooy téere kon ñu la ko waxe onzième téere muy fukki téere du benn ci téere bii léegi nag mooy rëbboo diggante ñaar ñuy sëy kenn ci tuumaal kenn ci njaaloo kenn ci ne waxul dëgg voilà ndaw si ne jëkkëram daa bett jëkkëram muy muy njaaloo wala jëkkër ji wax ko ndaw si ne tuumaal ko lool ne ko daa fekk moom muy njaaloo léegi sauf que ki kiñ ko wax kiñ ko tuumaal ne waxul dëgg ne moom li mu def ne du wax na dëgg moom maa wax dëgg dama koo gis ndaw si ne waxul dëgg wala mu ne waa ji gis naa ko waa ji ne gis waxul dëgg <laughs> fa naa ko li mu wax li mu ma wax dëgg la loolu nag après nan la ñuy def ba tas tey boo bële mooy rëb boo boo bële loolu moom la indi fii muy téereb liaan léegi nag mu fi indi xadiis bi nga xam ne moom la njëkkee muy xadiis trois cent muy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn mu ne an Abdillah ibn Umar mu koy jële ci saxaaba bi nga xam ne ma Abdallah di doomi Umar radiyallahu anhuma mu ne anna fulaan ibn fulaan mu ne daf diw di doomi di di di diw walla di doomi diw Ah qaala dafa wax ne mooy yaa rasuulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw laaj yonent bi saa saam xoolal law ah law bu doon am na law bu doon ne eh, wajada ahaduna kenn ci ñun dafa fekk daal di daj daal di trouver bett imraatahu soxnaam ala fahisha ci njombutee wax na arab moom bu nee fahisha lu bari ci wàllu sëy la jëm mooy ma bett kenn ci ñun bu bettoon soxnaam nag ah muy muy njaaloo kenn mais ah kay fayas na mais rek sa sam kooku nan lay def ah in takallama bu ko waxee takallama bi amri ma'ruf bu ko siiwalee def naan damaa bett sama njaa sama soxna ah muy njaaloo lool bu ko waxee wax na mbir moo xam ne bu màng la te rëy wa in sakata bu noppee ah mais bu ko wax ah sakata it noppi na ren an misli daalika lu mel ni loolu ah mooy lu lu rëy ah. xaal léegi Mawlana Umar radiyallahu anhuma mu ne nag bi mu waxee lii fa sakata an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di noppi ah falam yujibu tontu ko falamma kaana ba'da dhalik ginnaaw bi quelque fan après quoi après loolu quoi bi loo xewee après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na ko lool mais tontu ko ba ñu yëkkatee jotaay bi après de léegi ginnaaw loolu nag waaye ñëw ataahu mu dikkal ko fa qaala mu ne inna alladhi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna alladhi sa'altuka mu ne gis nga la ma la doon laaj keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qad ibtuliitu bihi borom bi nattoo na ma ko voilà mooy man damaa ñëw bett sama soxna bi njaaloo voilà mooy <laughs> voilà borom bi nattoo na ma la ma la doon laaj fa anzalallah nee na nag suñu borom daal di wàcce haa'ulaa'i aaya aaya yee aaya yoo yee nga xam ne fii suurati nuur ñoo nekk ci suuratu nuur mooy la lumière suura leer gi wala ca saar boo bëre nga xam ne fa lay wax ne walladina yarmuuna azwaajahum walladina gaa yi nga xam ne yarmuuna ñooy jam azwaajahum seen jabar ya wala ña mooy maan seen jabar dañ koo fekk soxna muy njaaloo loolu la tuumaal googale léegi fatalaahunna alayhi yonent bale saasaam suñu borom wàcc aaya yi mu jàngal ko waaji wa waadahu mu daal di koy waar wa zakkarahu mu daal di koy fàttale ragal yàlla wa axbarahu mu daal di koy xabaare nag kene anna adaaba dunya kene mbugalum addina gu doyadi gi te gaaw a jeex ah wanu moo gën a min adaabil aaxira mbugal ma nga xam ne mooy mbugal mu mujj ma mooy bu dee da ngaa juum lii nga wax da nga koo tuumaal te demewul noonu ay wax nañ li lañ la war a teg kon ah de man ngaa mooy ko bu dee ne loolu da ngaa da nga koo tuumaal te bu ko defee ñu teg la yii ay bi wax moo gën a woyof mbugal moomu nga xaar ba alaaxira ah, foofu fële ñu war la faa teg mbugal moom moo gën a diis léegi nag fa qaal waa ji ne laa walladi ba'athaka bil haqq ne ko non le déedé wax naa ko ci ki nga xam ne moo la yebal ci dëgg yónni ci dëgg man li ma wax dëgg la maa kadabtu alayha naralu ma xalafa naralu ma ci kawam mooy fenalu ma ko waxalu ma ko lu amut li ma wax noonu léegi nag bi waa ji waxee lool summa daaha yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woolu soxna sax walla fa waadaha moom mu def lim def ak kii rek ki mu def jëkkër ji daal di koy waar wa zakkaraha fàttali ko ci boroomam ak ragal ko wa axbaraha mu xabaare ko anna adaaba dunya kene gis nga mbugalum àddina gu doy di ji ahwanu moo gën a woyof moo gën a woyof min azabil axira ci mbugalu ba nga xam ne mooy mbugalu bés bu mujj ba bi bésu pénc bés ba nga xam ne ca la ñuy àttee jaam yi xaalat ndaw si ne laa déedéet wallahi ba'athaka bil haqq waat naa ko wax nga ko jëkkëram wax waat naa ko ci ki nga xam ne moo la yebal yónni la ci dëgg innahu dëgg dëgg sama jëkkër ji wax lii la kaali day day naat mooy def li mu ku nekk nee nga nii nga man tëdd ci naaj bi ne ki ki kenn ki man ci jëkkër ji ne li ma wax dëgg la jabar gi nee a waxu dëkk voilà léegi a yonent bi saa saam fa bada abdir rajul mu tàmbalee nag góor gi nga xam ne moom la tàmbalee woon te moo fi indi wax ji fa shahida mu ne ko kon li aaya yi wax rek ci suuratu Nuur léegi kon seedeel fa shahida waa ji seede arba'ata arba'a shahadat ju ñeenti seede billahi ci yàlla nag ah waat ci yàlla ne mu ngi seede ne innahu ko ne moom la mina saadiqin bokk na ci way wax dëgg ni lii waxal ne jëkk jabaram da ko bett muy njaalo wax na bi an laanat na laanat kër ne bu dee moom yàlla na rëbbum yàlla alayhi yàlla nekk ci kawam moom jëkkër jii di wax in kaana ndeem nekk na minal kaalibiina ci nga xam ne dañuy expliquer dañuy wax nu mu demeewul noonu summa ginnaaw gi nag bi lool lool foofu foofu dem pare na summa ginnaaw gi alayhi salaatu wassalaam sannaa mu ñaarele bil mar'ati ci ñaar mooy ci ndaw si dem ci moom ginnaaw bi mu pare ci jigéen ji ko jëkkër ji léegi nag ne ko kon yow yaa ci def fa shahidat kon nag seedeel mu seede arba shahadat ñeenti seede billahi ci yàlla que ne mu ngi seede ci yàlla ne innahu la minal kaadibiin que ne jëkkëram ji li mu wax moom ci way kàcc ñi la bokk li mu wax demewul noonu day expliquer mu ne ko nag kon bu juróomeel bee ci des wal xaamisa juróomeel bi anna ghadaballahi alayha kene yàlla sànjum yàlla merum yàlla alayha nekk ci kawam in kaana bu dee ne jëkkëram ji nekk na mina saadiqiina ci way dëggal ñi bu way dëgguñu bu dee jëkkër ji wax na dëgg moom jabar ji yàlla na merum yàlla rot ci kawam daanu ci kawam léegi nag bañ defee lool ku nekk daal di rëbboo mu ngi lii mooy rëbboo summa ginnaaw gi farraqa baynahuma yonente mi alayhi salaam daal di tàqali seen diggante summa qaala mu ne ginnaaw gi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam mu ne allahu borom bi de ah, tabaaraka wa taala ya'lamu xam na ne dëgg dëgg am na ahadakuma keni kenn ci yéen ñaar ñi kaalif li mu wax wute nag nim deme voilà ndax ñoo mooy lii ay seer mooy mbir mooy ñaar yu opposé nii manu la amatoo kii ne gis naa kii ne njaaloo kii ne ma waxul dëgg loolu mooy am na ku ci wax dëgg tamit am na koo xam ne day na te bu nee am na kuy naan kon yàlla xam na ne am na ci yéen ñaar koo xam ne ay waxam moom wutewul ak wute nag ni mu demee fa hal minkumaa min fa hal minkumaa taay mais am na ci yéen ñaar ba fii mais kan moo pare waaw ñu xam ne yow yaa juum malgré tout amaana pression yeeg yooyu tax ak yooyu kan mooy tuub ah, am na ci yéen ñaar kuy tuub salaasa wax leen ko ñetti yoon wa fi lam léegi nag mu ne am na ci benn kàddu yonent mi alayhi salaam dane laa sabila laka alayha dane waa ji mooy eh, jëkkër ji ne ko nag yow laa sabila laka amoo yoon alayha mooy amoo aw benn yoon ci ndaw si léegi mooy jeex na voilà mooy affaire bi jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na voilà mooy yéen seen diggante moom c'est fini léegi nag jeex na léegi mu ne xaala waa ji nag ne ya rasulallah mais eh, eh, mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yi mais sama alal ko joxoon ba may ba koy denc nag ko delloo <laughs> xaala ko la ne ko amoo fi <laughs> joxoon eh, bi ma bu dee ne joxoon nga ko sadaq mooy joxoon nga ko li nga xamante ne nii mooy can loolu ko huwa gis nga can boobu bi ma staxlal sa moom dagar nga ndaw sax mooy mooma ko ca lu tax bi ma ca sababu la nga xam ne istaxlal sa ca la la daganale min farjiha ci ci tëyëp yow ndem sëy ah nga bànneexu ci moom moomu bànneexu ci yow yow sëy ba can nga joxe loolu noonu ba nga bànneexoo ci moom jeex na mën a koo kóor ci meew jeex na ah bu dee rek joxoon nga ko ayam loolu mooy ca la nga xam ne weccoo naag la nga bë la nga xam ne moom ci moom mooy bu dee ne wa in kunta sadaqta alayha voilà mooy bu dee ne wax nga dëgg voilà wax pardon wax nga dëgg ci kaw mooy ne yow dëgg-dëgg dañ koo gis muy njaaloo comme ni ko waxe noonu la demee fa huwa yëgal ne can di ngay laaj naan sama alal dina ñëw bi ma saxlal ta loolu loolu moom yow ñàkk nga ko ndax ci la kaw la nga la la daganal loolu la lan la daganale min farjiha ca këyam ba nga mënoon a àgg ci ndax suñu borom moo ne woon jigéen ñi na ngeen leen jox saduqaatuhunna nihla na ngeen leen jox seen can yi yow nag can boobu ngay laaj yow bu dee même bu dee ne wax nga dëgg que ne moom na nga ko bett muy njaaloo mënoo ko joxoon parce que yow ci la la daganeel woon ci la daganeel woon pëyam a bànneexu ci waaye nag bu dee dafa nekk kadabta alayha lii nga koo xam ne da nga koo bett ah muy bu dee loolu demewul noonu da nga da ngaa nar ci kawam bu demewul noonu su huwa ab'adu laka minha mooy can nga ci loolu la gën a sore ci yow yow bu dee ne yow kooku loo doyati alal googu alal bi koo xam ne yow da fekk ndaw soo xam ne dëgg la sa soxna woon bànneexu woon ci moom mu def loo xam ne nga fekk ko muy daaloo bu dee loolu dëgg la mais kooku boo gën a sori laka alal ji jël ginnaaw sori ko moo koy jeex na loolu du façon mënatoo koo récupérer kon al imaamu xadiis bi ci tegu muy xadiis trois cent vingt-sept muy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan rama imra'atahu wantafa min waladiha fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa amarahuma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fatalaa'anaa kamaa qaala allahu azza wa jalla summa qadaa bilwaladi lilmar'ati wa farraqa bayna almutalaa'inayn qaala al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci bii mu ne wa mu ngi jële ci moom ba léegi moom mooy kan mooy Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhuma rajulan te ne daa benn waay boo xamante ni ramam ra'ata dafa eh, jam ci nga xam ne mooy jawaram di soxnaam eh, mooy da ko tuumal njaaloo wanta faa mu daal di set ba dindeeku min wala di haani man nag doom ji nga jur man juruma ko tuumaa ko ne ko doom ji moom man du du maa ko jur moom yii kii doomu njaaloo da ngaa njaaloo am doom ji ba bara bëgg ma koo min wala di haa ca doom ja ndaw sa jur fii zamani rasulillah te lii mu ngi xewoon ci jamono yi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam léegi fa amarahuma mu digal leen ñoom ñaar ndaw seen jëkkër ji rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fatalaana ñu daal di rëbboo mooy comme hadith ñu génn léegi ñu daal di rëbboo def procédure bi comme kenn ñi xam ne qaala allahu la borom bi wax azza na wa jal ta tedd azza na wa jal ta màgg na mooy ni mu ko waxee ci suuratu nuur te juñju ko léegi summa qada bin walad ginnaaw bi mu attene ne doom ji lil mar'a yaay ji moo ko yor de façon yaar ji moom wóor gëne moo ko jur waaw ci moom doom la léegi nag est-ce que teew ko jur foofu la sikki sàkk bi nekk voilà foofu la sikki sàkk bi fam ne loolu la ñuy neenal te fee li leer mooy yaay ji ko jur ñu bàyyee ko doga daal bi àtte ne kon yaay ji moo koy téye wa farraqa bayna al mutala'ina tam boobaa mooy bu dee dañuy am sant la kenn du ko askanale ki nga xam ne mooy bàyyam jëli ci ne moom jur ko voilà même loolu kenn du ko askane naan diw boobu diw wala bu doon jaay sant wala caw wala jóob ñu naan ko kenn du ko santale lool sant jabaram lañ koy jox wa doon dooni yaay ji voilà mu ne wa farraqa mu daal di tàqale baynal mutala'inayn diggante ñaar ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo rëbboo wante ñaari jëkkër ja ak jabar ja al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy ënd hadith numéro trois cent vingt-huit ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi ci hadith numéro trois cent vingt-huit muy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala jaa rajulun min banii Fazaarata ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna imra'atii waladat ghulaaman aswadan faqaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam hal laka min ibil qaala naam qaala sala allahu alayhi wasallam famaa alwaanuha qaala humr qaala sala allahu alayhi wasallam hal fiiha min awraq qaal inna fiiha lawraqan qaal fa annaa ataaha daalik qaal asaa an yakuna nazaahu ghayra qaala sallallahu alayhi wa sallam wa haaza asaa an yakuna nazaahu ghayra qaala al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy indi fii xadis bii mu ne mu ngi koy jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu mu ne eh, eh, jaa rajul dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa joo xam ne nag min bani Fazaara ci wu mag woo wële ci tribu arab yi ci la bokkoon muy ci nga xamante ne nii mooy eh, wu mag la woon ngandum tribu la woon ci tribu arab yi di waa banu Fazaara léegi nag bi mu ñëwee mu ne yaa rasulallah mu ila nabi ci yonent bi alayhi salaatu léegi nag bu ñëwee mu ne ko yow dawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna imraati euh, dëgg dëgg euh, man nag sama soxna ah waladat ghulaman aswad dafa jur doom joo xam ne doom ju doom ju ñuul la voilà mooy dafa am liir liir bi daal mu juddoo comme que ñoom dañoo weex <laughs> mooy léegi nag mais su ko doom bi daa ñëw ñuul léegi nag man loolu benn problème la léegi nag moo tax mu ñëw gis la yonent bi alayhi salaatu salaam léegi fa qaala an nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko hal laka min ibil ne ko est ce que am nga am nga kii nu mu tudd am am nga ay gëléem ah est boroomi gëléem nga qaala naam waa ji ne waaw mu ne ko qaala yonent bi alayhi wa salaam ne ko ma fa alwaanuha ne ko waaw léegi couleur oh, sa sa sa gëléem yooyu yële nga yor nan lañ mel. qaala mu ne ko xumr mooy dañoo xonq daal mooy seen couleur moom li ëpp dañoo xonq ñoom daanaka ñoom ñëpp dañoo xonq xaal léegi nag yeneen loolu mooy li ëpp waaye du ñoom ñëpp xaal ne ko nag ah hal fiha na ci sa gëléem yoo yooyu xam ne mooy dañoo yor boo xamante ne nii day jóge ci ci weex jëm ci ñuul mooy lu mel lu doomu daal voilà comme doomu daal ni muy mel voilà noonu mu ne ko est-ce que am yoo xam ne ci gëléem yi nga xam ne dañ neega sa gëléem yi nga xam ne li doomu taal lañ yor loolu mooy awra xaal waa ji ne ah dëgg-dëgg inna fiha la wurqa ne ko dëgg-dëgg am na ci de am na yoo xam ne couleur bu mel nii la yor comme doomu taal xaal yeneen ti alayhi salatu wasalaam ne ko waaw fa anna ataaha gaalik ne ko waaw yooyee nga xamante ne jigéen ñi nga xam ne yow nee ngay yëpp dañoo xonq mais mais nga am na ci yoo xamante ni laaj daal a nga dem am na yoo xam ne couleur doomu taal la ñor mooy dañoo weex an jaxas jaxasu weex ak ñuul la voilà léegi waaw mu ne ko waaw fa am naa ataaha zalik waaye ko am ci yooyu giléen ña ko am ci yu mel noonu mais ñoom la fan lañ jëlee couleur bu mel noonu te li ci ëpp ñu xonq xaal waa ji ne ko ah asa ay yakuna nazaahu irq dafa amaana yeneen bi alayhi salaam ah kene daa am benn bu ko kii bu ko ko bu ko bu ko bijji quoi boo xam ne moo ko bij moo ko bijj ci ay cosaanam koo xamante ne nii mooy ab ab ab ab sidit voilà sidit boo xam ne moo ko xëcc mooy ci maamam yi boo xam ne nii la meloon léegi nag ah mu daal di ñëw moom malgré ne que ah maamam yoo xam ne nii la meloon couleur doomu taal la yoroon waaye ay doomam yor mu xonq mais ñu dem ba jël biir doom yooyu. jël seen couleur ma mu ne amaara loolu euh, nazaahu daf koo bijj erkon li nga xam ne mooy sigit xaal yeneen tamit saa saa ne ko nag waaw kay kon nag wa hada sa doom jooju ngay wax naan couleur bu ñuul la yor waaw moom asa walla moom itam amaana <laughs> waaw an yakuna këne nazaahu këne daf da koo xëcc da koo bijj erkon koo xamante ni mooy sigit waaw mooy yow aana moom itam ay maamam yow mii sa maam wala moom ndaw si koo xamante ne nii. moom maam yoo boo xam dafa amoon maam boo xam ne bu ñuul la woon léegi nag muy jàll di jàll ay génération nit ñi di ñoom ay putam di weex di weex jékki am boo xam daa ñëw juróom moom voilà mu daf amaana loolu la <laughs> voilà mu ngi noonu loolu la doon tax waa ji waa ji def yoonam <laughs> mu ngi noonu le kon nag mu ngi noon kon xam naa kon ñu yem ni insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw bon euh,